annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi taasi'i wal arba'iin وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم falammaa ghashiynaahu qaala laa ilaaha illa allah fakaffa anhu al-ansaari wa ta'antuhu birumhi hattaa qataltuhu falammaa qadimnaa al-madiinata balagha dhaalika an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqaala lii yaa Usaama aqataltahu ba'dama qaala laa ilaha illa allah qultu ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam innama kaana muta'awwida faqaala aqataltahu ba'dama qaala laa ilaha illa allah فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم متفق عليه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قلت yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam innamaa qaalahaa xawfan mina silaah qaala afalaa shaqaqta can qalbihi hattaa taclama aqaalahaa am laa famaa zaala yukarriruhaa hattaa tamannaytu annii aslamtu yawma id alxuraqa bi dammi lxaa'i lmuhmalati wa fatxi ra batnun min juhaynata alqabilati almaarufa wa qawluhu muta'awwida ay mu'tasiman biha min alqatli laa mu'taqidan laha kon alimamu alxafid annawawiyu rahimahu allahu ta'ala ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis ci suñu jotaay bii ñu génn xadiisu seydina abu ma'bad al-miqdaad ibn al-aswad radiyallahu anhu bim ne qultu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in laqiitu rajulan min al-kuffaari faqtatalnaahu fa daraba ihdaa yadayya bis-sayfi faqata'ahaa ba nim jeex mu ne woon xadis numéro trois cent quatre ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin di chapitre numéro quarante-neuf wala garab numéro quarante-neuf juróom fukk bu manqué benn muy bunt bi wax dawal al baabu ijra'i ahkami an-nas ala adh-dhahir wa sara'iruhum ila ta'ala tey nag ñu war a gis ci tegu mooy xadiis Seydina Usaama ibnu Zaydin al-Hibb ibnu al-Hibb radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma xadiis bi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy trois cent quatre-vingt-treize kon mu ne wa an Usaama mooy mu ngi jële wa an mu ngi jële an usaamata usaama ibn zayd di doomu zayd ibn haarisa ibn sharaahil radiyallahu anhum annaha radiyallahu anhuma usaama ibn zayd annaha annahu qaal nee na ba'athanaa daf ñoo yebal yónni ñu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ila al-Huraqa min Juhayna yónni ñu ci benn waa Huraqa bokk ci waa Juhayna al imaamu nawawiyu rahimahullahu taala mu ne alxuraqa ca suuf bi dammil xaa bul wax xaa raqa bul wax xii raqa non xuu raqa waaw almuhmala xaa almuhmala xaa bi nga xam ne amul tomb wa fatxi raa i raa bi da nga koy xuura bul wax xawru bul wax xuuri xuura waaw mu ne batnun ab néeg la ab biir la min Juhayna bokk ci waa Juhayna waaw mooy. comme ci biir séeréer si bu ñu amee seen biir ñoo xam ne ñu siiw lañ ci seen biir surtout séeréer si maamu séeréer si <laughs> ci sëtam yi benn ñu naan kii ab néeg la ci biir séeréer si voilà biir la ci biir séeréer min Juhayna al-qabila nekk euh, euh, waaso woowu al bi nga xamante ne bu ñu xam la léegi kon mu ne foofu la ñu yonent bi alayhi wassalaam yebaloon sabbaxna al qawm bi nga xamante ne nag loolu am na <coughs> fa sabbaxna al qawm mooy ñu daal di leen songu hajamu alayhim sabaxa waaw laata ñu leen di yëg mooy ñu bett leen fajar rek ñu daal di leen songu waaw moom la naan fa sabbaxna al qawma ala miyaahihim ca seen ndox ya ala miyaahihim bii nag ñi ko riwaaye yépp ci waa kutubu sitta ñi ko ci indi yépp gisuma ci ala miyaahim euh, bu ma juumul de mémoire de mémoire vérifié wu ma ko biñ ko gisee ci siira bi imaamul ibn ishaq yaakaar naa ne wax na lii ala miyaahihim ca seen ndox ya ndax ñoom dañ doon dëkk foo xam ne day côté côté bu am ndox parce que ndox dafa ne woon aziz lu jafee am moo tax dañ doon privilégié di nekk foo xam ne dina am ndox moo xam ne moom lañuy ñuy mën a faje seen soxla yi ci wàllu ndox ak seen gëléem yeeg yi nga xam ne mooy seen waruwaay yeeg seen jur yi ñu fekk leen nag te seen ndox ya kon ci fajar ñu song leen wala xeqtu ma daal di dab bi ñu bi ñu leen songee ñu daw wala xeqtu ma dab ana man usaama wa rajulun ak benn góor min al ansaari ci lansaari radiyallahu anhu rajulan minhum ñu dab maak moom daal biñ ñu songee gaay ñu daw ñu maak moom dab nañu benn waay bu bokkut ci waa xuraxa bi min Juhayna falamma ghashinaahu bi nga xam ne ci lañ ko ak si nag ci moom waaw <laughs> moo xam ne nag acculé nañ ko mooy manatu la manatu la muur nañ ko waaw wër nañ ko manatu la xam nañ ne moom manuñu rëcc ci daal waaw <laughs> léegi nag bi loolu amee qaala laa ilaha illa allah ñu wër ko ak suñu jaas yi qaala waa ji ne laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñuy war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla fa kaffa anhu al ansaar yi nee na ci saase l ansaar yi bi ma bi bi nga xam ne moom laa àndoon di ko dàqi waa ji bëntiim ko xacci moom mu bàyyi ko ci saase mu arrêté waaw waaye nag kanta man usaama wa ta'antuhu bi rumhi ma daal di koy jam ak sama xeej bi ma yoroon hatta qataltuhu ba ni ma koy faati fa lamma qadimna al madinata bi ñu dikkee madina di madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam bi ñu fa agsee nag balagha dhalika an-nabi ah xabaar bii xew-xew bii nag jote yonent bi alayhi salatu wassalam information bi agsi ci moom fa qaala lii yonent bi alayhi salatu wassalam ne ma ya Usaama yow Usaama aqataltahu ndax danga koo faat ba'dama qaala la ilaha illa allah Usaama da nga koo faat ginnaaw bi waa ji ne laa ilaha illa allah tudd baatu seede yi yi dugal l'islam qultu ma ko ya rasulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam innama kaana muta'awwidana non moom da doon da koo wax rek ngir laq woon mucc li nga xamante ni mooy hmm? sama sama sama sama sama sama jaasi yi suñu jaasi yi ko yi ko tiim loolu képp la yonent bi daa bëggoon rek mucc waaw ragal ragal rek ñu corante koy jaas yi xam ne ne moo ci moo looloo koy xaar waaw loolu rek ngir bëggoon a longal deretam kese ah yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa qaala yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko aqataltahu ba'dama qaala laa ilaaha illa allah yonent bi alayhi salaatu wa salaam répété ko la même chose ma ne ndax da nga koo faat ginnaaw bi mu ne laa ilaaha illa allah la wax Seydina Usaama nee na fama zaala dañu moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam yukarriruha di ko répété alayya ci man di ma répété la même chose aqataltahu ba'da ma qaala la ilaha illa allah aqataltahu ba'da an qaala laa ilaha illa allah aqataltahu ba'da ma qaala laa ilaha illa allah dañu di ma ko répété ndax da nga koo faat ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah ndax da nga koo faat ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah ndax da nga koo faat ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah dañu di ko répété di ma ko répété moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko baamu hatta ba ni nga xam ne taman naytu laay mébéte anni ka man Usaama lam akun aslamtu nekkuma woon ku nekkoon jullit qabla zaalika lu zaalika al-yawm avant bés boobu waaw mbir mi tar ci man lool répété ku ko yonent bi saa saa di répété ba ma ba ma nébatoon ne ak a neexoon xew-xew bi mooy man doon moo dal man ma nekk doon nekk jullit nga xam ne boo nekkee jullit ndax al islam nga jub day màbb li nga xam ne moo nañ jiitu woon waaw ci jëf ji ma def bu ko defee mu màbbal ma ko mu ne xadis bii de muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaam muslim rahmatullah alayhima solo na al imaamu an-nawawi mu ne wa fi riwaaya am na ci beneen nu ñu soloowe xadis bi beneen nu ñu ko soloowe beneen version mu ne foofu fa Seydina Usaama mu ne fa qaala rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ma fa qaala laa ilaaha illallah wa qatalta Usaama waa ji dafa wax laa ilaaha illallah nga faat ko ah qultu ya rasulallah ma ne ko yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam innama qaalaha xawfan min as-silah non da koo waxoon ndax ragal jaasi yiñ ko tiimala woon rek non gànnaay daa xamoon ne dañ koy wa wa aji fat lool kese la ragaloon moo tax wax qaala alhamdulillah nee na yonente bi alayhi salaatu salaam ne ma afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqaalaha am la ne ma est ce que mënoo woon a xotti kon bu boobaa comme loolu nga wax ah xolam ba nga xam ndax loolu la wax wala déet mooy dëggu ci li mu waxam déet da nga ne la koo wax ngir làqu léegi lu la tere woon xott xolam ba xam ndax loolu dëgg la wala déet <laughs> mu ne fama zal dañut moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukarriruha di ko baamu di ko répéter hatta naytu ba li nga xamante ne mbéte may mébét anni kaman usaama aslamtu yawma id te keroog laay dooru dugg ci l'islam am na lu ñu fàtte woon a wax imaamu Nawawi bi ginnaaw bi wax alxuraqa bi dammi alxaa'i almuhmalati wa fatxi raa'i batnun min juhaynata alqabiilati alma'ruufa mu ne wa qawluhu muta'awwida mooy bi mu wax fële ca riwaaya bi njëkk ni yaa qultu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam innamaa kaana muta'awwida mu ne muta'awwida ay mu'tasiman bihaa min alqatl laa mu'taqidan lahaa mu ne muta'awwidan mooy mu'tasiman da doon làqu rek bihaa kàddoom da koo wax ngir ñu bañ koo biha min al qatl doon ci làqu ngir ñu bañ koo faat la mu'taqidan laha waaye gëmu ko woon ah a laa ilaha illallah am joojoa sa sam ne ko mais lala te kon comme que la yow yaa xotti xolam mënoo woon a xotti xolam ba xool ndax loolu moo wax dëgg la wala déet kon hadith bi al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne muttafaqun alayhi léegi est-ce premier jàngat est-ce que ñoom ñaar dongo ko solo ñu la déedéet seen sëriñ daal imaamu Ahmad ak seen mbokku taalibe al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullah ala al-jamii' ñoo ko solo kan al imaam al-Buxaari ta'ala indi na ko ci ñaari bërëb indi na ko fi mu ko njëkk indi mooy ci kitaabul maghaazi nabi sallallahu alayhi wa sallam foofu la ko njëkk indi waaye indiwaat na ko ci fi nga xam ne mooy wax ci diyaat yi voilà kitaabu diyaat baabu qawlillahi ta'ala wa man mu ne haddathana ninjël boobu mu ne haddathana Amr ibn Zurara al imam an-Nawawi al Bukhari rahimahullah Abu Abdillah amirul mu'minin mu ne haddathana nettali nañu Amr ibn Zurara suñu sëriñ di Amr ibn Zurara di Amr ibn Abi Amr Zurara ibn Waqid al-Kilabi Abu Muhammad an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Hushaym muy Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami mooy al-Wasiti al-muallim al-Bukhari al-asl Abu Muawiya ah, awwalul jaami' lil kitaabi fil kitaabi awwalul jaami' fil abwaabi jamaa'atun fil asri liqtiraabi ah, kabni Jurayjin wa Hushayman Maalikin wa wa Ma'marun wa waladul Mubaaraki wala lu mel noonu la al-imaam as-Suyuuti wax ci Alfiya bi ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a dajale hadiis yi def ko ci ay buntu. def ko ci ay téer def ko ci ay buntu eh, mu asri ziqtirabi seen jamono ñooy ñoo presque dañoo jege ñoo woon voilà comme nu jurey jin ko eh, imam nu jurey wa Hushaym muy bi mooy Hushaym ibn Bashir al-Wasiti Abu Muawiya voilà al-muallim al-Bukhari al-asl Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar eh. voilà kon moom nii bokk na ci kilifa yu mag yooyu nga xam ne ñoo liggéeyal hadith rahmatullah alayhi mu ne haddathana nettalenana Husayn Husayn mooy Husayn ibn Abdirrahman as-Sulami Abul Hudayl al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abu Zabyan mu ne ki ñu nettali ma Abu Zabyan imaamu Nawawi nee na waa waa lugha dañ naan Abu Zabyan waa hadith naan waa ana Abu Zibyan voilà mooy Husayn ibn Jundub ibn Amr ibn al-Harith ibn Wahsh ibn Malik ibn Rabi'a ah Abu Zibyan wala Abu Zabyan selon liñ la wax léegi al imaam an-Nawawi wax ko rahimahullah Ah, al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala nee na sami'tu Usaama ibn Zayd ibn Haaritha mu ne dégg naa Usaama di doomi Zayd ibn Haaritha di Usaama ibn Zayd ibn Haaritha ibn Sharaahil ibn Ka'b ibn Adiy ibn eh, ibn Abd al-Uzza ibn Yazid ibn Imru' al-Qays ibn an-Nu'man ibn Amir ibn Abd Wudd ibn Kinaana ibn Awf ibn Zayd ibn Laat Zayd al-Laat ibn eh, ba ne muy jeex Abu Muhammad nee na Abu Zayd nee na Abu Yazid nee na Abu Haaritha almadaniyu alhibbu ibnu alhibbi mooy sop sopteeb yonente bi alayhi salaatu salaam di doomu sopteeb bi sayyidina Zayd ibn Haarisa mi yonente bi alayhi salaatu salaam <coughs> woon Makka ba ni ko suñu borom di eh, Medina di dindee loolu le hmm? moom lañ doon wax bàyyam lañ doon wax eh, Zayd ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, ko doon doo lool tuddoon nañ ko fii Usaama yàgg nañu gis hadiisam radiyallahu anhu soppeeb yonent bi alayhi salaatu wassalaam <clears throat> te moom la yonent bi alayhi salaatu mooy arme bu mujj sariya bu mujj bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg ci kaw suuf moom nii la ko jiitaloon moom Seydina Usaama fekk mu ngi am ay dix-huit ans côté yooyu radiyallahu anhu <clears throat> huma kon Zayd ibn Usaama ibn Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhuma Haarisa nag am nañu ne moom itam nekkoon na li nga xamante ne jullit kon radiyallahu anhum yuhaddithu bu dee ci euh, sahih imam al-Bukhari nag radiyallahu anhuma la yuhaddithu man qala ba'athana <coughs> qala haddatha ba'athana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-Huraqa min Juhayna qala fa sabbahna al-qawma fa hazamnahum ah gis nga ala miyaahihim amu ci fa hazamnaahum qaala wa lahiqtu ana wa rajulun min al-ansaari rajulan minhum qaala falammaa ghashiynaahu qaala laa ilaaha illallaah qaala fakaffa anhu al-ansaariyu fata'amtuhu bi rumhihi hattaa qataltuhu qaala falammaa qadimnaa balagha dhaalika an-nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam qaala faqaala lii yaa Usaamatu aqataltahu ba'damaa qaala laa ilaaha illallaah qaala qultu ya rasula allah innama kaana muta'awwidan qaala qataltahu manan qaala laa ilaha illa allah qaala fama zaala yukarriruha alayya hatta tamannaytu anni lam akun aslamtu qabla dhalik noonu la ko alimamu alhafidu albuxaari solowe foofu alimamu muslim moom benn bërëb la ko dajale foofu ñaari riwaay li ci indi eh, ci hadis numéro 96 ci kitaabul iman baabu tahrim qatli alkafiri ba'da qawli shahada mu ne qaala mu ne haddathana abu bakr ibn abi shayba abdullah ibn muhammad Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala qala haddathana Khalid al-Ahmar mu nekk ñu ne mooy Khalid ibn al-Ahmar est-ce que noonu Abu Khalid maanaam Khalid Abu Khalid al-Ahmar loolu moo doon dàkkantaw Abu Khalid waaye turam moo doon Sulayman ibn Hayyan al-Azdi al-Kufi al-Ja'fari rahimahullahu ta'ala ha moo la taxawal mu ñëw mu ndil la beneen Euh, beneen càllale hein voilà mu ne wa haddathana Abu Kurayb mu ne hadith bi jëlee naa ko sama beneen sëriñ man euh, abu man imaam Muslim Abul Husayn bi imaam Muslim rahimahullah wa haddathana te nettal nañ Abu Kurayb mooy Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani sëriñ waa ashaabu kutubu sitta al-Kufi al-Hamadani rahimahullahu ta'ala wa Ishaq ibn Ibrahim ak sama beneen sëriñ Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah alhanzaliyu abu yaqub mooy almarwaziyu an-naysaburi gëna siiwe ci ishaq ibn rahawiya rahimahullah andandoo imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal borom ngir mi rahmatullah alayhi an abi muawiya ñu jëro ko ci abu muawiya di muhammad ibn khazim at-tamimiyu sa'diyu mawlahum al-kufiyu rahimahullahu ta'ala kilahuma ñoom ñaar ñëpp anil a'mashi kan ñoom ñaar ñëpp mooy abu muawiya ak abu khalid al-ahmar wala ku nekk ci ñoom ku nekk kilahuma ku nekk ci ñoom anil A'mash di jële jal A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi at-Tabarastani al-asl rahimahullahu ta'ala an Abi Zabyan wax nañ la sànq Abu dañu Abi Zabyan do Abu Abi Zibyan ah, gis nañ ko sànq Husayn ibn Jundub ibn Amr ibn al-Harith ibn Wahshi ibn Malik ibn Rabi'a Abu Dimyaan al-Kuufi Abu Zabyaan aw Abi Zabyaan an Usaama ibn Zayd gis nañ ko sànq radiyallahu anhumaa wa haaza hadiis ibn Abi Shayba mu ne imaam Muslim ne nag lii may indi fii kaddu yi may indi fii ibn Abi Shayba bi ma njëkk a wax Abu Bakr ibn Abi Shayba moo wax kaddu yi moom la qaala mu ne kon du Abu Kurayb <laughs> du Isaaq ibn Ibraahiim tamit ci ñaari ñetti sëriñ la ko jëlee Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Kurayb ak Ishaq ibn Ibrahim rahmatullah alayhim ñetti ñi ñëpp waaye nee na la li may indi fii nag kaddu yi ki ma njëkk a tudd Abu Bakr ibn Abi Shayba ah, ah, Abdullah ibn Muhammad radiyallahu rahmatullah alayhi al-jami' moom moo indi kaddu yi mu ne nag qaala ba'athana mu ne Usaama foofu da ne fa radiyallahu anhu sayyidina ba'athana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi sariya voilà yeneen saa yi dañoo yónni ci sariya ab arme dogu arme boo xam ne moom du dem fa sabbahna al-huraqati min Juhayna voilà fii pluriel la ko def c'est pareil fa adraktu mooy huraqa ah huraqat mooy lu bare fa adraktu rajulan fa qala la ilaha illa allah fa ta'antuhu fa waqa'a fi nafsi min dhalika fa dhakartuhu lin-nabi fii dane biñ <coughs> biñ leen songee fa adraktu ma daf rajulan benn waay fa qaala mu ne la ilaha illa allah fa ta'antuhu ma daal di koy jam fa waqa fi nafsi min zalik ah jam gi ma ko jam nag faat ko loolu daal dëkk ci sama sama sama xol daal affaire bi daal tranquille ma ci dara bi ñu delloo fa zakartuhu lin nabi wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yonent bi alayhi salaam ne ma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala la ilaha illa allah wa qatalta lii la imaamu Nawawi naan wa fi riwaaya fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala la ilaha illa allah wa qatalta gis nañ ko waaw bu riwaaya bii la hmm? mais dafa laa ilaha illa allah nga faat qaala qultu ya rasulallah innama qaala xawfan min as-silaah qaala falaa shaqaqta an qalbi hatta ta'lama qaalahaa am laa lu la tere woon ah kon xotti xolam bi ba xool ndax la mu wax lool ba nga xam ne loolu wax na ko dëgg-dëgg wala jël mu ne fa maa zaala yukarriru alayhi hatta tamannaytu anni aslamtu yawmayidh qaala wa qaala Sa'd <laughs> mooy Sa'd ibn Abi Waqqaas ginnaaw gi doon wax Sa'd ibn Abi Waqqaas Maalik ibn Uhayb ah Abi Waqqaas mooy Maalik ibn Uhayb ñu ne Uhayb ibn abdi manaaf ibn zuhra mooy bokk ci fukki saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam yi gën a màgg abu ishaq mi jaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ginnaaw gi doona wax wa ana wallahi la aqtulu musliman hatta yaqtulahu dhul butayn yaani usaama <laughs> ah waaw qaala qaala rajulun alam yaqul illahu wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa qala Sa'd qad qatalna hatta la takuna fitna wa anta wa ashabuka turiduna an tuqatilu hatta takuna fitna ala <laughs> hatta takuna fitna waaw yén wayo <laughs> Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu <laughs> radiyallahu ta'ala anhu mu ne gàntaa man xew-xew bii bi mu xewee moom da koo xam jàpp ko téye ko waaw téye ko Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ginnaaw dama wax ne wa anaata man wallahi wat naa ci yàlla laa aqtulu musliman du ma faat aji ngëm yàlla mukk hatta yaqtulahu ba ni nga xam ne la koy faate dul Butayn boroom ndiir si mu ne yaani eh, eh, Usaama Seydina Usaama ndax dafa newoon koo xam ne bon dafa euh, tasghiru batn la dafa yor amoon biir boo xam ne am naan nag mooy biir bu mag quoi mooy borom biir loolu xam nga am na ñoo xam ne noonu la leen borom bi binde defal domino yu la neex ab domino yu la neex déq gi moom dafay nekk moom waaw biir bi moom dafay nekk waaw Seydina Usaama nag daa nekkoon koo xam ne moom nit la koo xam ne daa amoon biir voilà qaala léegi Seydina Sa'd waxee noonu ne moom du xare moo tax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu comme Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ak Seydina Usaama mi dañoo bokkoon ginnaaw yeneen su may saasaan biir ne àddina gis nga fitna yi xew ginnaaw bi Seydina bi biñ ko faatee xare yu bari am diggante jullit ñi ñoom dañoo ber woon ne duñ ci bokk benn yoon waaw Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas waxama ngi <laughs> après dañ la wax Mawlaana Ibn Umar lan doon wax ak Seydina Sa'd ibn Abi kii Usaama ci boppam lan la doon wax voilà léegi kon Seydina Sa'd ibn Abi ne man de waat naa ci yàlla moo taxit du ma rey benn jullit hatta yaqtuluhu zul batn euh, zul batn lu dul Usaama borom biir mbiir bi daal di koy faat mooy xam ne rek doon ko def Usaama <laughs> ginnaaw li ko yonent bare saar saab wax no moom moom dootu ko def mukk man nag Saadu Nabi Waqaas fu ngeen gisee ma faat kenn xamal ne mooy Usaama faat na nit te loolu mooy Usaama du ko def mooy man it du ma ko def waaw mooy moom moom la leen la leen leer ne xare yi ngeen nekk bu seet leen ko leen neex <laughs> mais man moom manuma cee bokk man Sa'd ibn Abi Waqqas waaw léegi nag bi mu waxee lool am benn waay ne ko <laughs> fa qaala rajul mais alam yaqulillah mais euh, sayna Sa'd mais xanaa kii borom bi waxul ne wa qaatiluhum hatta la fitna wa yakuna ad kulluhu lillah mais xanaa borom bi waxul mooy ci suuratul Baqara aaya 193 ah waaw bi muy wax moom daa wax li ko ci arrangé <laughs> waaw ne mais est ce que borom waxul wa qaatiluhum xare leen ak yéeféer yi xare leen ak ñoom hatta ba kera laa na fitna fitna dootu nekkati ci kaw suuf ah, wa yakunu mu nekk ak diinu li nga xam ne mooy dundin géej diine ji nekk kulluhu mbooleem seen wa yakunu diinu lillah bokk waaw léegi nag loolu mu wax loolu wa yakunu diinu kulluhu lillah waaw lépp wa yakunu diinu en fait aaya bi dafa am ñaar <laughs> dafa ñëw suuratul baqara boo xam ne amul amul amul amul kii amul amul kulluhu voilà suuratul baqara bi amul kulluhu suuratul anfaal foofu la am kulluhu wa qaatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna diinu kulluhu lillah loolu suuratul anfaal la fa la amee lool fa in intahaw fa inna allaha bima ya'maluna basir kanta suuratul baqara loolu lii la wa qaatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu diinu lillah fa in intahaw fala udwana illa ala adh-dhalimin kenn nag aaya lanfaal bi lay wax voilà aaya lanfaal bi moom la doon tagtaloo waaw wa qaatiluhum borom bi xanaa borom bi waxul ah xare leen ak ñoom hatta la takuna ba nu nekk fitna génn fitna wa yakuna diinu bu ko defee diine ji nekk kullu mboolem seen lillahi ngir borom bi waaw léegi nag bi ji waxee loolu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ne ko ñun gis nga ñun ah qaata qaala qad qaatalnaa hatta la takuna fitna ñun xare nañu ba xare waree xam waaw gis nga ñun xare nañ ba kéefër ak weddi yàlla ak mooy yàlla ak di bokkaale yàlla loolu mooy fitna gi waaw <laughs> borom bi daa ñu xare ba loolu dañ fii ci jaziratul arab ñun xare nañ ba nga xam ne fii yépp diiney l'islam wéetal yàlla day nekk bërëb boo xam ne bërëbu wéetal katu yàlla loolu la ñu boroom bi wax waa ji di ko wax lool mu ne ko waaw ñun xare nañu xaatal naa hatta la takuna fitna ba bi nga xamante ne gisatoo fii gaay di bokkaale ñun dariratul arab waaw ndax xare bu ñu xare teg nit ñi ci tawhid loo def nañ ko wa anta kanta yow mii di ma wax li yow Sa'd ibn Abi wax ak waa ji radiyallahu anhu wa ashaabuka ak sa gaay yi nga àndal nekk di xare di kon an tuqaatilu ngeen xare hatta ba li nga xam ne takkuuna lay nekk fitna fitna xew waaw fitna bii bokkul fitna bële waaw waaw mooy fitna bële borom bi dañoo wax ñu xare ak yéefir yi waaw waaw qul lil ladina kafaru la ko tàmbale woon in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad marat sunnatu al-awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahaw fa inna allaha bima ya'maluna basir wa in tawallaw fa'lamu anna allaha mawlaakum ni'mal mawla wa ni'man nasir voilà te suuratul anfaal doon wax ca xare Badar ak yooyu voilà ne waxal ñi nga xamante ne qul lilladina kafaru bu ñu leen yantahu buñ arrêté di xeex sama diine di bañal sama yonent bi alayhi salaatu wa salaam